alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi arafa ma'a rasulillahi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon arafaat ba léegi ci aju yonent bi sallallahu alayhi wa fekk ginnaaw ba mu jullee ba xutba nit ñi ba pare jóge waa di Urana <coughs> daldi ñëw Arafat taxaw foofule comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci suufu montagne bi waxoon nañ la nag yéegul ci kaw <coughs> comme ni nga xam ne moom la ko ñu bari di defe léegi xaw ma dañoo jàpp ne jàpp ne loolu mooy sunna alors que léegul ci kaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci kaw war waayam la yéeg nekk ci au pied de la du mont de Arafa <coughs> foofu la taxaw comme li seydina jaabir ibn abdillah raxmatullaahi alayhi wax mu ne wa jacala xabla almushaati bayna yadayhi wastaqbala alqibla <coughs> fi mu taxaw xatta atal mawqifa fa ja'ala batna naaqatihi al-qaswaa ila saxaraat waaye tekkiwul ne daa yéeg ca kaw mooy dafa toog dafa taxaw ci dafa toog ci kaw war waayam jàkkaarloog nit ñi bayna day waaye mustaqbilal qibla waaw <coughs> wuteeg nag kon yéeg boobale moo tax comme ni ko al imaam an-Nawawiyu raxmatullaahi alayhi waxee ci sharxul minhaaj mu ne loolu nag moom lay li ñu sopp taxaw foofule ca xeer yu mag yooyu tëdd noon ci suuf foofule mais pas ci kaw liñ naan jabalul raxma déedéet moo tax mu ne fa hada huwa al mawqifu fii nii taxaw ci suufu montagne bi ci côté xeer yu mag yoo yële loolu mooy taxawaay bi nga xam ne mooy bi ñu sopp wa amma mashtahara bayna al awaami min al i'tinaa'i bi su'uudil jabali wa tawahhumihim annahu laa yasixu alwuqu laa yasixu alwuquufu illaa fiihi fa galat bal alsawaabu jawaazu alwuquufi fi kulli juz'in min ardi arafaat wa anna alfadilata fi mawqifi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam inda as-saxaraat fa in ajaza falyaqrub minhu bi xasbil bi xasbil imkaan ah mu ne <clears throat> moom al imaam annawawiyu mu ne fii de li ñu wax léegi te xadiis Seydina Jaabir bi wax ko mooy li nga xamante ne nii <clears throat> mooy bërëb bi nga xam ne mooy fi ñu sopp nit ki taxaw fa waaw fi ñu sopp nit ki taxaw fa kantaa li siiw ci biir nit ñi ah <coughs> ci biir nit ñi ci awaam yi mooy ñi nga xam ne mooy masse populaire gi populace gi ñi nga xam ne mooy Euh, ñoom xam-xam du seen yitte mooy du ñuy ulama rek la ci jublu ah nga xam ne li ñuy def du ñu ay boroom xam-xam te laajuñu boroom xam-xam yi dégluwuñu leen mu ne li siiw ci ñoom minal i'tina'i du al irtiba'i ah. minal aghbiya déedéet waxul mashtahara baynal awaami minal aghbiya déedéet <laughs> mi non non minal i'tinaa'i voilà <laughs> parce que dafa am ñuy toxal wax ji di euh, def ci aghbiya alors que al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi waxul al aghbiya de minal i'tinaa'i bi su'uudil jabal voilà <laughs> xam nga rab yi mooy ko xam ne xel mi daa des waaw waaw alors que li mu wax fii mooy li nga xam ne moo siiw ci awaam yi minal i'tinaa di yittewoo bi su'udil jabali di yittewoo yéeg ci kaw montagne <coughs> le mont de muy mont de Rahma le mont de Arafat muy ci kaw montagne Arafat bi comme ni nga koy gisee rek ci aj gi da gis ñu bari ñu yéeg ci kaw di mettre leur vie ñenn ñi leur vie leur vie en danger ñenn ñi ay mag lañu waaye comme que ñoom loolu lañ foog wala loolu lañ leen wax loolu lañ yaakaar ñu foog ne yonent bi alayhi salaam dafa yéegoon ci kaw montagne bi ñuy fexe yéeg lu ne risque bu ne mën na leen cee fekk waaw wa man xaalafa sunna risque bu ne mën na laa fekk ca la nga ne bi ci gën a garaaw mooy xaalafta sunna waaw waxuñu na nag loolu day wane ne ku fa nekk mooy yow taxawaa Arafat si taxaw naa Arafa yi ndax ar al jabalu moo nekk ci wasatu arafa ci au milieu centre arafa hein <coughs> waaye daal loolu du na boo bëggee na montagne bi bu fa yéeg voilà moo tax mu ne li siiw ci awaam yi di yittewoo di yéeg montagne bi wa tawahhumihim ba pare ñu yaak ñuy def def le ya yaakaar yaakaar ne jàpp ne annahu këne laa yasihul wuquufa al wuquufu bokk këne taxaw arafaat du wér illaa fiihi lu dul nga yéeg ci kaw montagne bi fa xalatul lool a am njuumte gu rëy la boobu li am ba des as li nga xam ne mooy li li liy dëgg dëgg dëgg te mooy li jub jawaazul fi fii kulli juz'in min ardi Arafat mooy possibilité taxaw ci po ci foo foo taxaw foo man a taxaw ci suufu Arafat rek foo ci taxaw baax na waaw dépp partie boo xam ne ci Arafat la bokk rek baax na waaye ngëneel li gën a rëy nag mooy fi yonent bi aleyhi salaatu salaam taxawoon comme niñ ko waxoon inda xeer yu mag yoo mooy ci wet gi mee ñëwul yéeg ci kaw xeer yi tamit voilà <laughs> mu ne bu dee nag lool da koo tële ah <clears throat> na fexe daal jege bërëb boobale bi xasabil imkaan selon ni mu ko mane rek waaw ndax waxoon nañ la ko ni xadiis bi ne ci saxiix imaamu muslim wa yonent mi aleyhi salaatu wasalaam dana huna wa arafaat kulluhaa mawqif fii de laa taxawaay arafaat fépp taxawaay la ah waaye waaye am na ay riwaaya yu ñëw yoo xamante ne nii parce que imaam muslim da ko ënd ci bi euh, suraax yi def baabu ma jaa an arafa kullaha mawqif muy xadiis sayna mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane huna wa mina kulluha manxar waxoon nañ ko ci jataay bi wees fanxaru fi lixaalikum wa waqaftu huwa huna wa arafa muy wax wa kulluha mawqif ah <clears throat> moo xadis boo xam ne qad rawaahu al muslim ibnul xajjaaji al qushayriyu raxmatullaahi alayhi waaye loolu mooy arafa nag la wax am na xadis yu ñëw ne dane warfa'u an batni urana waaw mooy bu taxaw arafaat jotee bu ñu ciy taxaw nag bu kenn taxaw urana mooy fa mu jóge woon fa mu xutba woon julli fa nee na bu fa kenn taxaw waaw euh, bon même bu dee xadiis yooyu boo ci jëlee par benn benn benn xadiis yooyu wérul waaye euh, dañoo wér bi bi bi bi bi shawaahid dañoo jàppale dañuy dëgërante ah mooy <coughs> xadiis la boo xam ne al imaamu ahmad soloo na ko na ko noon al imaamu bunu xibbaana ci xadiisu seydina jubayru bnu mut'im mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane kullu arafatin mawqif warfa'u an urana wa kullu muzdalif muzdalifa mawqif warfa'u an muhassir loolu dina ñëw ci côté boobu wa kullu fijaaji min al manhar wa kullu ayyaami tashriiqi dabh loolu dinañ ko gis xadis bi par exemple dafa am inqitaa dafa am rupture mooy xadisu imaam Ahmad ak imaam Ibn Hibban euh, euh, Seydina Jubayr ibn Mut'im mu jaar ci Seydina Jubayr ibn Mut'im mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dana kullu arafatin mawqif mën a taxaw la <coughs> waaw fa arafaat fépp fu nit ñi mën a taxaw la mu ngoog waaye mu ne fu népp mën a taxaw la warfa'u an urana waaye nag urana nag na ngeen fa jóge mooy bu leen fa taxaw waaw mooy urana bu leen fa taxaw de waaw na ngeen jóge urana <coughs> après mu wax ci wàllu Muzdalifa ak yooyu imaam al-Bayhaqi it soloon na ko ci xadiisu Muhammad ibn al-Munkadir boo xam ne xadiis mursal la mu ne arafa kulluha mawqif wartafi'u an batni urana wal muzdalifatu kulluha mawqif warfa'u an batni muhassir al imaam al bayhaqi ci xadiis boobu seydina muhammad ibn al munkadir xadiis mursal la mu ne arafa arafa kulluha mawqif taxawaay la wartafi'u an batni urana waaye nag na ngeen jóge ci Euh, li nga xamante ne mooy batnu e- e- e- urana après mu continuer li ci des continuer li ci des ci wàllu jamaa yàlla Muzdalifa ak yooyu imaamu Maalik it tudd na ko euh, balaaxan ci Muwatta euh, ku mel na al imaam Abdul Barr rahmatullah alayhi nee na al imaam Abdurrazaaq daal dina koy jokkale parce que balaaxan mooy imaam Maalik di wax amul mooy càllale bi amul càllale wala càllale bi jokkaloowul day wax rek ne balaaxan yi jota man euh, kii na jote na ma ci information ci xam-xam que ni lii loolu nag <coughs> mu ne imaam al imaam Ibn Abdul Bar rahmatullah alayhi mu ne kii al imaam Abdur Razzaq di daal dina koy jokkale mu jaar an Ma'mar an Muhammad ibn al Munkadir an Abi Hurayra ah. naka noon al imaam al xaakim ko ak imaam bayhaqi comme niñ ko tudde woon ci xadiis boo xam ne mawlaana ibnu abbaas mu yëkkati ko ba ci yonent mi alayhi salaam mu ne yonent mi alayhi salaatu mu ne salaam dana mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma yëkkatiku leen mooy jóge leen an batni urana mooy bu ñuy taxaw arafaat bu bu leen taxaw bu ñu fa jógee ba julli fa ba pare ba ñëw arafaat bu kenn dem urana di fa taxaw <coughs> waaw na ko noon batnu muhassir dinañ ci ñëw bu ñu àggee muhassir <coughs> na ko noonu la imaam alxaakim solo ba léegi imaam abdullah ibn abbas mu ne kaana yuqaalu irtafi'u an muhassir wartafi'u an urana imaam alxaakim ne bu wér la ci chartu sheykhayni al imaam aldahabiyu rahmatullah alayhi mu d'accord teeg moom kon loolu euh, dañ ci gis ne kon mbir mi kon taxaw arafa du foofu rek te tamit yónnee na ci ay nit moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen man ngeen a yem euh, sax fi ngeen nekk waaw ndax loolu min irthi abikum ibrahim waaw muy xadis boo xam ne qad rawaahu al imaamu shaafi'iyu raxmatullaahi alayhi naka noonu al imaam abu daawud as-sijistaani yu ak al imaam at-tirmidiyu raxmatullaahi alayhi ak al imaam ibnu maaja muy asxaabu sunan muy xadiisu ibnu mirba al ansaari radiyallaahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yónnee ci ñoom fekk <clears throat> ñu ngi taxaw ci Arafa mais fi ñu taxawoon dafa xaw a sori ah. <clears throat> mu ne leen fa ngeen nekk noonu taxaw leen fa fa innaha min irthi abikum ibrahim ndax fii ngeen taxaw de ci seen ndonooy seen baay ibrahim la aleyhi salaatu wassalaam kon loolu dañ cee xame lan ke ne kon seydina ibrahim kon da doon taxaw Arafat sinon lu tax mu naan min irthi abikum ah. kon Arafat fa ngeen taxaw min irsi abikum ibrahim loolu lépp pour ne bërëb bi dafa yaatu waaw jarul bousculade naan man fa yonent bi alayhi salaatu salaam laay taxaw ba ay bousculade ay moor am déedéet fu ngeen taxaw rek moo tax mu ne waqaftuha huna wa arafa kulluha mawqif fii laa taxaw waaye arafaat fépp mën nañ faa taxaw léegi nag loolu benn affaire la ci jotaay bii ñu génn gisoon nañu euh, Euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam kon fa taxawe te ci waruwaayam la taxawoon hmm? mustaqbilal qibla def na gisoon nañ imaam Mawlana Ibn Abbas nee na dégg na ko fa muy xutba di wax ci yi ñuy sol ci yi nga xam ne moom lañuy sol waaye gisoon nañ ne am nañu ñëwoon di ko laaj moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu waroon a gis saxaaba yoo xam ne dañ ko dañ leen a tudd keroog euh, bii peesu mais gisuñu woon seen tarjama hein gisuñu woon seen tarjama mais ci lu gàtt parce que ñoom daanaka sax lii lañ am ci ñoom muy ku mel ni Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili hein abdurahman ibnu yaamar addiiliyu addiiliyu addiiliyu a ah, <clears throat> moo doon abdurahman ibnu yaamur dañ naan ibnu yaamur dañuy wax ibnu yaamar addiiliyu ko joowoon ci qabilatu waa diil diil waa diil gis kan lañ gisoon al urayqit al urayqit al urayqit ku fàttale ko kooku abdullah urayqit <coughs> li nga xam ne <coughs> moo doon <coughs> moom euh, bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la doon euh, gàddaayi Abdallah ibn Urayqit moom la utoon addiili addiili moom moo doon moom moo ko doon kiiwal lu euh, tudd moom moo ne woon seen moo ne woon guide bi waaw waaw akbar moo ne woon git bi moo doon guider yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag kon dañ naan ibnu yaamur ah waaye dañuy wax ibnu yaamar addiili moom nag abdurahmaan bi moo bokk na ci ñu soloo ci mbiru aj gi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mbiru aj gi moom mii di abdurahmaan ad-diili ibn yaamar ndax dane dane moom seydina abdurahmaan addiiliyu dafa laaj yonent bi salaatu wassalaam dafa laaj yonent bi sallallahu aleyhi wasallam mu ne mu ne moom seydina abdurahmaan ibnu yaamar comme ni ko waa asxaabu sunani daldi solowee mu ne min ahli najdin ataw rasuulallahi wasallam wa huwa bi arafa fa sa'aluuhu fa amara munaadiyan fa naadaa alxajju arafa mu ne dama anna ay nit min ahli najdin yoo xamante ne waa najd lañ bokkoon ci waa najd muy estu arabi ataw rasulallaahi dañoo dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi arafa mu ko fekk arafa fa sa'aluhu ñu laaj ko fa amara munaadiyan mu digle benn aji yëgli wax ca kaw yëgal fa naadaa mu woote wax ca kaw ne alxajju arafa alxajju arafa ci yeneen riwaay deux fois ko wax ah alxajju arafa alxajju arafa mu ne alxajju arafa aj gi de mooy arafa ci riwaay imaam at-Tirmidi euh, alxajju arafatun alxajju arafatun alxajju arafatun waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane alxajju aj gaay kon bi ñëwee laaj ko moom yeneen bi alayhi salaatu salaam loolu la leen wax ba pare ne ñen na yëg waa ji wax lool man jaa laylata jam'in képp koo xam nga ñëw nga guddik Muzdalifa mooy guddik tabaski jouru tabaski ngir bu jógee Arafat ci guddi gi nekk Muzdalifa qabla tuluu'il fajri balaa fajar gee xar mooy balaa fajar a jot faqad adraka al hajj kooku aj na kooku fekke na aj gi waaw loolu mooy feewu taxaw Arafat li al imaamu Ahmad wax te insha allah asax moo gën a dëgër que ne ci jour bi la commencé jouru subaak Arafat fajaru Arafat ba fajaru tab jouru yawmu nahri foofu la loolu lépp ku ca taxaw ci fa nga xam ne mooy Arafat mooy am nga Arafat contrairement ak waa jumhur ñi ne eh, déedéet déedéet nahaar googu muy wax après tisbaar la waaw mooy boo après tisbaar la ah mu ne kon <coughs> mu ne kon man adraka ku fekke ku fe ku man jaa laylata jam'in ku ñëw guddik lay Muzdalifa qabla jama wax nañ la mooy Muzdalifa qabla tulu'il fajri laata fajar di xar faqad adraka al xaj kooku daj na xaj gi ayaamu Mina mu ne bésu Mina yi salaasa ñett lañ fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi bésu euh, Mina yi moom lañuy wax ayaamu tashriq ah mooy après bésub yawmu nahri ñetti fan yi ci tegu le onze le le treize min zul xijja mu ne loolu noonu loolu mooy bésu Mina yi nga xam ne Mina la ñuy ne ñi aj fa man ta'ajjala fi yawmayni koo xam ne dafa gaaw moom onze douze douzième jour ba la quitté Mina fala isma alayhi amul benn bàkkaar wa a ta'axxara ku yéexal bàyyi ba ñetti jours yi mag un douze onze douze treize fala isma alayhi kooku amul bàkkaar loolu la seydina abdurahmaan ibn yaamur daal di nettali ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <coughs> waaye jële nañ ci moom mi <coughs> muy xadiis <coughs> boo xam ne comme ni nga xam ne tamit mu ngi ci sunan yi moom seydina abdurahmaan ibn yaamur mu doon wax yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam façon récipient yi nga xam ne day tere ko ci naan waaw yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am récipient yoo xam ne day tere ku ci naan te loolu euh, euh, euh, kañ lañ gisoon loolu récipient yi al awaan yi yoo xam ne da koy tere ne yii moom bu ci kenn naan mooy ci délégation yi Seydina ki Abu Musa al-Ash'ari ba mu ko yónni Yaman waaw kay nee ma laaj ko ci ay façon eh, naan yoo xam ne dañ koy naan dañ cay def di yi ñuy naan mu tere ma yii mooy bi muy al dubba al muzaffat al yooyu noonu bokk na moom nii ci ñu solo loolu ci ñi nga xamante ne solo nañu loolu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom seydina abdurrahman ibn yaamar yaamur wala yaamar addiili moom nag màkkal dëkkoon <coughs> ah? mooy ci waa màkkal waaye dafa dëkkoon finalement kuufa ah? kuufa la mujjoon dëkk ginnaaw gi moom mi di seydina abdurrahman ibnu yaamar ad-diili al xibbaan nee nag mu ngi génn àddina bi xuraasaan bilaadu xuraasaan nee na xuraasaan fal seydina abdurrahman ibnu yaamar wala ibnu yaamur ad-diili àddina ban ane nag loolu gisuma ñu koy cité ban ane la génn àddina moom seydina abdurrahman ibn ya'mar ad-diiliyu radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon ginnaaw loolu <coughs> keneen ku ñu waroon a gis muy Urwa Seydina Urwa ibn Mudarris Seydina Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu moom it tuddoon nañu li nga xam ne mooy benn euh, nettaleem waaye gisuñu woon mooy kan muy seydina Urwa ibn Mudarris radiyallahu taala anhu wa ardaa nan la tuddoon <coughs> moo doon seydina Urwa moo doon Seydina Urwa ibnu Mudarris noonu lu tuddoon Urwa ibnu Mudarris ibnu Awus ibnu Haarisa ibnu Laam ibnu Amr ibnu Tariif ibnu Amr ibnu Aamir at-Taa'i noonu lu tuddoon Urwa la tuddoon di doomu ku ñuy wax Mudarris mudarris moomale di doomi aws aws di doomi xaarisa xaarisa di doomi laam laam di doomi amr tarif tarif di doomi amr di doomi amir at mu ko joowoon ci waa Tayy Seydina Adi ibn Xaatim at-Taayi la moo tax moom mii daa xawoon na niroog Seydina Urwa euh, Seydina kiñ la wax léegi euh, Seydina yi mooy moom it famille famille jiit la bokkoon waaw mooy bokkoon nañ ci kilifaay waa tay moom mii famille bi mu bokkoon te maamam moo ne woon seen kilifa na ko noon baayam di mudarris bokkoon na ci kilifaay waa tay comme ni Xaatim di bàyyiwu Seydina Adi ñoom it noonu la ne woon kilifaay waa waxoon naa la boo gisee arab yi loolu di xew mooy ñoom ñii ñoo am ku naan buur la comme Quraysh mu ngi mel ni ñu ne la sa oh, Abu Sufyaan de moom moo newoon sangu Quraysh ba pare ñu ne la Abu Jahl tamit moo newoon sangu Quraysh ba pare ñu ne la ci uh, uh, Utba ibn Rabi'a moom moo newoon sayyidu Quraysh danga naan mais comment ça se fait hein al-Walid ibn al-Mughira moo doon doo sangu Quraysh dañ naan la parce que amuloon buur ñoom ñépp ay sang lañu woon la ku ci nekk buñ la nee yaay sangu Quraysh wéroon na ci ci ci ñoom <laughs> loolu la nag <laughs> moo tax moom mii Urwat ibn Mudarris radiyallahu anhu wa ardaahu <coughs> moom nag nee na damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh? comme ni mu nee ci sunan yi asxaabu sunan al arbaa soloo nañ ko al imaamu abu daawud euh, tirmidi mu ne xaddatana ibnu abi umar mu ne xaddatana nettali nañu ibnu abi umar muy muhammadu ibnu yaxya ibnu abi umar a ah, alxaafid raxmatullahi alayhi mu ne moo ñu nettali qaala neena xaddatana nettali nañu sufiyaanu Sufyaan ban Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali ah, mawlaahum rahmatullahi alayhi an Daawuud ibn Abi Hind mu jële ci Daawuud ibn Abi Hind Diinaar ibn Adafir Adafir ah ibn Tuhmaan al-Qushayri mawlaahum kon mu ne moom di Daawuud ibn Abi Hind wa Ismaayil ibn Abi Xaalid Ismaayil ibn abi xaalid hurmuz ah <coughs> wa zakariya ibn zaida ak zakariya ibn zaida xaalid ibn maymun ibn fayruz ah mu ne kon man sha'bi mu jële ci sha'bi abu amir ah amir ibn sharahil ibn abd ah amir ibn sharahil muy abu amr ash-sha'bi al-kufi ah kon mu ne mo ah, moom moo yaani Sha'bi an Urwata ibn Mudarris an Urwata ibn Mudarris mu jële ci Seydina Urwa ibn Mudarris ah? <coughs> ibn Aws ibn Haritha ibn Lamin at-Ta'i loolu mooy càllale imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ataytu wal xadiis léegi lan ma xadiisun saxiix la xadiisun saxiix qad rawaahu ashaabu sunan ah càllale bu wér la mu ne ataytu rasulallahi damaa dikkal yonente bi sallallahu alayhi wa sallama bil ma fekk ko muzdalifa xiina xaraja ila salaa jamono dem di war a julli war a jiite nit fajar fa qultu ma ne ko yaa rasulallahi inni jitu min jabalay tayin aklaltu rahilati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illaa waqaftu alayhi fa hal lii min haj ah ma ne man damaa fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam Muzdalifa ma fekk ko Muzdalifa ba mu génnee ca fajar ga bu mu jógee Arafaat nekk Muzdalifa fanaan fa ca suba ga fajar ga mu ñëw fekk ko Muzdalifa fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah sallallahu ndaw yàlla li kat inni man mi man mii di Urwatu ibn Mudarris jiitu min jabalay Tay wala min jabalay waaw bii jabalay Tay ñaari jabay ñaari montagne Tay li beneen yi min jabali Tay ah muy Tay rek foo ab Tay <coughs> muy dëkkum ñoom Seydina Adi bi ak moom mii mu ne ak laltu raahilati waay waay toqil naa sama waruwaay wi de cëy sama gëléem gi tey li ma ko yenn mooy tey de dama ko pression de naa ko fitnaal naa ko de ngir ngir muy fa ma fa comme que damaa ñëw en <laughs> waaw taxaw ma nu muy demee ma ne hee rëppatal kay waatamtu nafsi eskante naa sama bopp de fii mu ne tas naa naa yonent mi alay saar saam wallahi maa ngi waat ci yàlla maa taraktu min hablin illaa waqaftu alay bàyyiwuma lépp amul dara loo xam ne monticule la ah, genre montagne al imaam at-Tirmidhi nee na bi mu ëndee xadiis bi ci suuf mu ne li mu wax maa taraktu min xablin illaa waqaftu alayha alayhi ida kaana min ramlin yuqaalu lahu xablun wa ida kaana min xijaaratin yuqaalu lahu jabal al imaam at-Tirmidhi mu ne mbir mi bu dee min xablin mooy dare maa taraktu min xablin bàyyiwuma benn léegi xablu mooy lan mu ne <laughs> ida kaana min ramlin bu dee suuf la suuf soo xam ne ab dun ab dun Ah, lan lañ koy waxee ci français dune mooy suuf soo xam ne dafa kii jóg ba kawe dafa dajaloo kawe boobu séenee fee mel ni montagne la lay niru ndekk suuf kese la mais suuf su jóg kaw kaw yëkkatiku la nga xam nit mën naa yéeg ca kaw mu ne bu dee ci xe eh, ci ci ci ci ci ci suuf la ah dañ koy woowe xabl wa ida kaana min xijaara bu dee ay xeer la nag comme jabalu raxma bii bu dee ay xeer la composé montagne bi bu boobaa lañ naan jabal hmm? kon ne mu newatamtu rahilati ak laltu rahilati toqil na waay waay soon soonool sama waru waay wi de wa at'abtu nafsi sonal naa sama bopp wallahi maa ngi waat ci yàlla man urwa maa taraktu min hablin bàyyiwuma benn monticule illaa waqaftu alayhi lu dul yéeg naa fa waaw fa hal lii min xaj waa léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam damaa bëggoon a xam est ce que man am naa aj hmm? est ce que am naa aj est ce que am naa aj fa qaala rasulullah nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontu ma ne ne ma hmm? man shahida salaatana haadihi wa waqafa maana hatta nadfa'a waqad waqafa bi arafata qabla dhalika laylan aw nahaara faqad atamma xajjahu wa qadaa mu ne yonent bi alayhi salaatu haadi képp koo xam ne fekk nga suñu julli ji waaw wa waqafa ma'ana nga taxaw ak ñun xatta nadfa ba ñu fiy jóge waqat fekk mooy tax ndax dinañ gis bu demee Muzdalifa est-ce que day julli fajar rek dem yoonam moom yonent bi alayhi salaatu salaam jóge Muzdalifa loolu nañ ko gis mu ne ku fekk suñu julli gi mooy julli fajar gi fii ci Muzdalifa wa waqafa mu taxaw maana ànd ak ñun hatta nadfa ba niñ feneen waqat fekk boobu waqafa jiitu woon na xabla daalika bi arafata qabla daalik fekkoon na mu taxaw arafa laata <laughs> mooy ñu julli sama fajar gi ah moo tax Arafat ci fajaru Muzdalifa la yem képp ku taxawul Arafat guddi gi ñuy wax mooy guddi lool la moo tax yonent ma ne saa saa am na woon inna Bilaal inna Bilaalan yu'adhdhinu bilay fakulu washrabu hatta ummi Maktum ah bim naan ci wàllu koor gi inna Bilaalan yu'adhdhinu bilay Bilaal de Seydina Bilaal yu'adhdhinu day noddu bi lay moom mooy fekk mooy fekk fajar gi xarul loolu lépp ci guddi gi la bokk voilà moo tax bu ñu la nee Arafat euh, ñi ne zawal la commencé di waa jumhur xilaafan li al Hanabila ci neuvième jour bi buñ la naan guddi la yem mooy balaa fajar a jot fajar fajaru euh, euh, bésub tabaski bi Muzdalifa hmm? loolu moo na woon mu ne inna bilaal inna bilaalan yonent ma lay saat saam ne laa yamna'ukum adhaanu bilaal an an anil akl <coughs> ah, nodduk Seydina Bilaal gi muy nodd bu ngeen ko déggee bu boobu mu leen teree lekk ndax moom mooy njëkk nodd ngir mu yee li yuqida na'imakum waaye mu attiré ki nga xam ne mooy julli mu yee kiy nelaw waaye kii nga xam ne naafi la mu xam ne ah Bilaal nodd na kon nag léegi radiyallahu anhu léegi fajar gi li ci des bareetul léegi Ibn Umm Maktum daal di nodd mu ne kon lekk leen naan leen bakera ngeen di dégg nodduk Seydina Amr ibn Umm Maktum wala Abdullah ibn Amr ibn Maktum radiyallahu anil jami' kon képp koo xam ne fekke na suñu julli yi wa waqafa maana mu taxaw ak ñoom hatta nadfa ba niñ fiy jógee waqat waqafa bi arafa fekkoon na taxawoon na arafa qabla daalika lu jiitu lii laylan moo xam une partie ci guddi gi aw nahaara wala bëccëg faqad atamma xajja kooku ajam mat na wa qada te matal na lam waroon def ci nusukum bés boobule waaw waxoon nañ la nag lii day wane ne waxu zaahiri yi mooy li gën a dëgër waxu zaahiri yi que ne taxaw arafaat moom heure boo fa taxaw ci waxtu yi naxaaran aw laylan boo demee it am nga arafa obligé nga boole ko euh, laylak nga taxaw ci jour bi boole ko tuuti ci guddi gi mooy bu timis di jot déedéet loolu du ci farata moo gën nag ndax loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ndax faqad atamma ah wa waqafa bi arafata aw naharan faqad atamma hajjahu wa qada <clears throat> al imaam at-Tirmidhi mu saxiix lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu rafet la saxiixun bu baax la bu wér la kon mu ngi noonu ah <coughs> kon Seydina Amr ibn Mudarris raxmatullaahi alayhi wa radiya ah, lii lañ jële ci moom moom mii nag ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam al imaam ibnu Sa'd mu ngi nettali ne euh, seydina Xaalid ibnul Waliid bokkoon na moom moom mii seydina Urwa ak seydina xa bokkoon na ci ñi doon ñi nga xam ne soldat yu mag yi doon xare ci xurubu ridda contre ñi dañoo génn ci diine ji waaw te moom mii la yónni woon moom Seydina ba mu jàppee Seydina Uyayna ibn Hisn waxoon nañ la moom dafa tubbi woon daldi tuubaat moom mii la ko Seydina Abu Bakar boole na ko Seydina Xaalid jox ne ko aywa yóbbu ko ci Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa moom Uyayna mii nga xam ne jàpp nañ ko prisonnier ibn Hisn ah al Fazaari ba Sayyidu waa Banu Fazara moom nag loolu lañu am ci tarjama moom seydina urwa ibnu mudarris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waah nag ginnaaw loolu Euh, benn précision peut-être waxoon naa ko di nga ne mais yow li nga wax fii nii ci seen tarjama moo nga waxoon bii passé dañ naan la dëgg la mais li tax euh, mooy dañoo rawoon parce que il fallait ñu commencer nan la tudd ak yooyu dañoo dem ba ci biir suñu xel door ci bay waaj jeexal suñu xor dem ci ne ñiy defuñu seen tarjama mais boo gisee ñuy reprendre loolu mooy am na ñoo xam ne du ñépp ñoo bokk jëmuwaay. am na ñoo xamante ne nii ñoom buñ ñëwee li leen soxal buñ soxlaa par exemple ne man damaa bëgg xam saxaabi yi sàngam day ñëw xool ci fichier yi dugg archive wala yooyu xool euh, euh, nan la tudd moo cliquer turam léegi <coughs> mooy bu ñëwee euh, déglu partie biñ def tarjamaam kese xam nga mënoon nañu sànk nii li ñu doon wax nii yépp mënoon nañ lii nii waxoon nañ ko bii passé Urwat ibn Mas'ud no banaan Urwat ibn Mas'ud Urwat ibn Mudarris ibn Aws ibn Haritha ibn al-Amatai mooy lu ñu wax rek ne ataytu Rasulullahi sallallahu bil Muzdalifa ñu ne loolu gisoon nañ ko bii passé imaginer bu ñu ko daggee nga xam ne dañ leen a ber saxaaba yi radiyallahu ñoom kese nit ñëw déglu loolu mu dégg nga naan ko mais waxoon nañ ko bii passé daan mais lan mooy bii passé moo tax da ngay indiwaat mbir mi <laughs> loolu moo tax <laughs> de comme si lu bees lay doon comme ça moom mu xam ne ah kii mooy lii lii ak lii mais dëgg la ki nga xam ne moom day déglu siira bi yépp moom day xam ne kii nii lii nii gisoon nañ ko ah que <coughs> dañ ko fàtte woon sinon niñ doon def mooy dañ daanaka bu ñu koy gis rek ci lañ koy defaal nettaliwaal nettali bi bu ko defee masala yi gis yépp fa la njariñ liy ëppee ci kiy déglu sax tarjama bi kese waaye bon am na ñoo xam ne dañ lay rëcc <coughs> waaw waaye loolu la buur yàlla dogal loolu moo gën insha allahu taala léegi nag ñu war a continuer kon lii lan lañ gis bi passé ah ku ko fàttale bon fàtte xaju fi xanaa <laughs> mooy ah, Arafat gis nañ xadiis Seydina Jaabir bi indi nañu ba Arafat mais moom duggul ci détails yi te xadiis Seydina Jaabir boobu intégralement al imaam Abu Daawud it soloo ko intégralement <laughs> voilà voilà moom bokkul ak ñi nga xam ne par tuuti tuuti lañ ci indi indi na ko intégralement comme ni ko al imaam muslim indee noonu la ko al imaam abu daawud abu daawud as it <coughs> noonu la ko soloowe ci lu am mu jaar ci càllal mooy même càllale bi rek mooy même càllale bi ñu gisoon muy mu jaar ci seydina jaafar as-saadiq <coughs> mu jële ko ci baayam di seydina muhammad al baaqir léegi kon gisoon nañ indi nañu ba arafaat arafaat bañ fa demee gis nañ taxaw ba kañ la fa agsi loolu moo ñu indi woon ci ñu gisoon masala yi jëmoon ci wàllu arafaat lan mooy àttee arafaat gisoon nañ ne ruknun min arkaanil xaj waaw ruknun ruknun min arkaanil xaj mooy al wuquuf bi arafa kañ lay commencer gisoon nañ kañ lay commencer gisoon nañu ana kañ lay commencer waaye gisoon nañu kañ lay jeex muy fajar ko ah ci waa jumhur commencer zawal comme ni koy nanti ma lay saar saar dafa ginnaaw bi jullee pare waaye ci lañ gise woon tamit fi mu taxaw waxa li waxoon sànq ci début bi que ne taxawaay bi Arafa la mooy yonent ma ne saa saam ci kaw montagne bi léegi nag foofu lañ ñemoon léegi euh, dañoo solo nag ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu taxawee parce que Arafat pare bu ñu fa de ay ñaan yoo xamante ne nii da koo ñaan. Euh, mu ngi ci sunan yi ku mel ni ñoom al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal dina koy solo waaye euh, ak yeneen ñeneen mais euh, ñaan yooyu ñaan yooyu noonu euh, boo seetlee seen càllale yenn yi yi ci bari mooy càllale yi fii maqaal ah ci càllale yi am na lees ciy wax wax am na ci parce que dese naa daal nekk euh, lu dëgër mais du yëpp de du yëpp ku mel ni al imaam at yi indi na ci indi na ko boo demee tamit ci boroom kii euh, al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ci zaadul maad daal dina fay indi ñaan yooyu xoolal al imaam at-Tirmidhi yu nañu xool li al imaam Ibn al-Qayyim di wax bu ñëwee ci riwaay imaam at-Tirmidhi yi ñu wax ko mu ne wa kaana fii du'aa'i al imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa kaana min du'aa'ihi wa wa kaana fi du'aa'ihi raafi'an yadayhi ilaa sadrihi kastit'aami al-miskiin wa axbarahum anna xayra ad-du'aa'i du'aa'u Arafa mooy yonent bi alayhi salaatu taxawul noonu rek de nekk fa giddaaw tisbaar ak loolu ba mu jullee pare nekk fa ba timis ji dugg complètement mu daal di dem déedéet ba mu fa taxawee da doon ñaan moo tax mu ne. wakaanata nekkoon na fii du'aa'ihi ba mu nee foofu la ca Arafaat ci ñaanam ya raafi'an yadayhi dafa yëkkati woon loxoom yi ilaa sadrihi jëmale ko ci dënnam mooy da koo yëkkati ci kaw ah, jëmale ko ci dënnam kastitaamil miskin yëkkati loxo yi mu jëm ci dënn bi kastitaamil miskin comme ki nga xamante ne ni mooy miskin ki ki ki yalwaan ni muy sàkkoo ñu ñu ñu ñu jox ko lum lekk buy tàllal loxo yi wa axbarahum jaam noonu lay def ci boroomam tadarruan waaw mutaxashian wàcce sa borom ci sa kanamu boroom xam ne aya ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen soxlaal yàlla buur yàlla mooy ki sant mooy ki nga xam ne mooy ki doylu ta sant waaw wa axbarahum mu daal di leen xamal anna xayra du'a yi ne li gën ci ñaan yi du'a u yawmi arafa jë ñaan bi gën mooy ñaanu arafa comme ni nga xam ne lool al imaamu Maalik daal na koy indi ci Muwatta ci xadiisu Seydina Talha ibn Ubaydillah ibn Kurayz mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na afdalu du'aa'i du'aa'u yawmu arafa wa afdalu maa qultu ana wan nabiyyuuna min qabli laa ilaaha illa allah waaw muy xadis boo xam ne mursal la waaye rijaaluhu thiqaat yeneen xadis yi dina da koy dëgëral comme niñ koy gisa léegi al imaamu Maalik rahmatullah alayhi mu soloo kon ci xadisu Talha ibn Ubaydillah ibn Kurayz mu ne rasul yonent bi alayhi salaatu salaam dane afdalu du'a ñaan gi gën mooy du'a u yawmu Arafa mooy ñaanu bésub Arafa wa afdalu ma qultu li gën li nga xam ne moom laa wax ana man wan nabiyuuna min qabli ak yonent yi nga xam ne ñoo ma jiitu woon mooy lii lii mooy li gën ñaan gi gën mooy li laa ilaha illa mooy wax waaw laa ilaha illa allah mooy kalimatu tawxid allah bihaa qaamati samawatu wal ard lii ci lii la buur yàlla taxawale asamaan ak suuf mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngir ñu taxawal kalimatu laa ilaha bu fa man nekk moom rasulullah mais moo tax suñu boroom bind bindee fi waaw liya'budu mu ne loolu mooy li gën lu ñu wax man ak yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa allah nit manu la wax lu gën lii yonent ma lay saasama ko laa ilaha li gën li ma mooy laa man ak yonent yi ma jiitoon mooy laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu di lor illa ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala hmm? al imaam at-Tirmidhi soloo na ko ci xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu anhu mu ne xayru du'aa'i Amr ibn Shu'ayb gisoon nañ càllale boobu Amr ibn Shu'ayb Amr di doomi Shu'ayb an abiihi Shu'ayb baayam mooy Amr jële kon ci baayam Shu'ayb an jaddihi mooy kan mooy maamam du Muhammad de waaye Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne xayru du'a yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na xayru du'a yi Arafa gën ji ñaan gu nit mën a ñaan mooy Arafa ñaan gi ngay ñaan Arafa wa xayru maa qultu ana wan nabiyyuuna min qabli laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu lahul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir waaw mu ne <coughs> li gën li nga xam ne mooy ñaan mooy ñaanu Arafa wa xayru maa qultu li gën li ma wax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan nabiyuuna ak yonent yi min qabli lu jiitu mooy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla wahdahu moom dong laa sharika lahu amul luñ koy bokkaale amul associé lahul mulku moom dong la ñeel li nga xam ne mooy nguur wa lahul hamdu ta moom kese dong lañ la ñeel li nga xam ne mooy ak cant wa huwa buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ku ku ko man ku ko man la lépp la man waaw même bu dee ne càllale bii nii Muhammad ibn Abi Humayd moom laysa bil qawi moom dëgërul noonu ah, <coughs> waaye xasan la xadiis bi shawaahid ah, ah, léegi nag loolu benn affaire la kon xayr du'a du'a Arafa kon ci la leen xamale li imaam ibn ibn al wax wax baroom anna xayra du'a du'a du'a a'ira du'a du'a yawm arafa bokk na ci ñaanam yooyu <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy li al imaam solo rahmatullahi aleyhi mu ne Muhammad ibn Xaatim al-Muwaddib mu ne xaddatana nettali Muhammad ibn Xaatim al-Muwaddib Muhammad di doomi al-Muwaddib qaala neena xaddatana nettali nañu ali ibn thaabitin ali ibn thaabit boo demee ci abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko al imaamu tirmidi yonde qaala mu ne ali ibn thaabit neena xaddatani qays ibn rabi' ah problème baa goog foofu qays ibn rabi' qays ibn rabi' qays ibn rabi' ah nañ continuer mu ne wa kaana min bani asad bokkoon na ci waa banu asad an al-Agharr ibn Sabbah mu jële ci al-Agharr ibn Sabbah an Xalifa ibn Husayn mu jële ci Xalifa di doomi Husayn an Ali ibn Abi Talib mu jële ci Seydina wa imaam al-imaam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qaal mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne aktharu ma da'a bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashiyata Arafa fil mawqifi mu ne li ëppoon li yonent bi alayhi salaatu wasallam doon ñaan ngoonu arafa ba mu fa taxawee foofu la mu taxawoon ca kaw naagaam moo doon lii allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khayran mimma naqul allahumma laka salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati wa ilayka ma'aabi walaka rabbi tura rabbi turaasi allahumma inni a'uudu bika min adaabil qabr wa waswasati sadr wa shataatil amr allahumma inni a'uudu bika min sharri maa taji'u bihi riih waaw mu ne kon dane allahumma lakal hamdu kalladii naquul wa xayran mimmaa naquul allahumma laka salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati wa ilayka ma'aabi wa laka rabbi turaasi allahumma inni a'uudu bika min adaabi al-qabr wa waswasati as-sadr wa shataati al-amr allahumma inni a'uudu bika min sharri maa taji'u bihi ar-riih lii la <coughs> kii ne al imaam at-Tirmidhi mu ne hada xadiisun garib min hada alwaji wa laysa isnaaduhu bilqawi mu ne hada dina ñëw ci li xadiis bi wax de hada lii de xadiisun garib xadiis la boo xam ne bu tumuranke la min hada alwaji ci wàllu wi wa laysa te nekkut isnaadu bi càllaleem bilqawi càllaleem moom dëgërut laysa bilqawi dëgërut waaw parce que Qays ibn miñ la waxoon la imaam ibn moo tax imaam ibn abu xaatim mu ne mahalluhu sidq wa laysa bil qawi ah moom moom bon mooy ku dëggu la waaye dëgëru la waaw ndax dëggu ak dëgër dañu wute waaw loolu wute la bon amuñ taabu kii ñuy taxaw ci yooyu al imaamu yaxya mu ne da'if waaw <laughs> moo tax xadiis bi e, laysa bil qawi comme li wa isnaaduhu laysa bi isnaadi bil qawi <coughs> léegi lan la wax mu ne Seydina Ali mu ne yonent mi alayhi lii la ëppoon lu mu doon wax keroog ci ngoon googu allahumma lakal hamdu kalladhi naqul mu ne allahumma buur yàlla lakal hamdu yow dong la ñeel alhamdu cant mbooleen façon cant yi yow la ñeel kalladi naqul waaw non kalladi euh, waaw kalladi naqul mooy comme bi nga xamante ne nii moom la ñuy wax te mooy bi nga xam ne yow moom nga sant sa bopp waaw wa xayran allahumma lakal hamdu kalladi naqul yaa moom mbooleem façon cant yi comme bii nga xam ne moom lañuy ñuy wax wa xayran mimma naqul te yow sa cant moo gën gi ñuy wax ndax man jaam bi sant yàlla ci làmmiñam <coughs> hein mooy bi buur yàlla sant boppam moo ko gën noo <laughs> lool kay moo tax wa xayran mimma naqul waaw allahumma lakal hamdu yaayu la ñeel mbooleem façon cant yi mbooleem façon cant yooyu nag bokk na ci façon cant yooyu kan la di naqul comme ñun bi ñuy wax mooy hamdul abdi li rabbi waaw cant gi nga xam ne moom la jàmbi di sant boroomam loolu benn façon la ci façon cant yi ndax cant façon cant yi dañoo bari mais nag wa xayran mimma naqul mais yow nag cant dëgg-dëgg <laughs> gi nga xam ne moom nga defal sa bopp boobu xayran mimma naqul moo gën bi ñuy wax ñun waaw ah, waaw ah, waaw mooy cant gi nga cant sa bopp moo gën façon cant bu la keneen mën sant waaw <laughs> allahumma ee eh, buur yàlla laka salaati wa nusuki yow dongu la ñeel salaat yi samay julli julliwuma pour ma sàmba julliwuma pour ma demba loolu yii de de de de laa ilaa bu kenn ngistal jullil buur yàlla ngay jullil julloo keneen est-ce que apprécier na wala diwa ngi fi xaaral ma neexal baat bu fi newul ma nekk sama nekk salaamaaleykum pare jóg te boo nee ni ñëw nga ne bismillahir dañuy xam ne yow mii xam nga ne yow ci sa bopp xam nga ne dëgguwoo waaw kon nag allahumma laka yow dong la ñeel salaat yi samay julli waaw wanusu kii samay jaamu yàlla si li des lépp lépp sama jaamu yàllaak li nga xam ne dama koy def ngir jege la moo xam bu ma rendee loolu lépp ak sama saraxeek lépp pour yow la defuma ko pour kenn waaw defuma ko pour kenn ndax wax nga ñu wa ma umiru illa liya'budu allaha diin kalimatul ixlaas ñaan gi gën mooy laa <laughs> ilaha illa <laughs> waaw wa nusuki wa mahyaaya wa mahyaaya wa mamaati mooy sama dundu